baada audu billahi min alsheytaani alrajim qul atuxaajjuunanaa fi llahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lanaa acmaalunaa wa lakum acmaalukum wa naxnu lahu muxlisuun suñu boroom tabaaraka wa tacaala di wax ci laayaab téeméer ba fanweer ak juróom-ñeent mu ne qul waxal yow rasuulullah sallallahu alayhi wasallam laajal ma yahuud medina yi waaye ak ñi nga xamante ne ñooy karcaanu najraan yi di waa jàngu bi laaj leen nee leen waaye yéen atu xaajuuna naa ndax dangeen di dàggasanteeg ñun fillaahi ci sujewu ci mbiru borom bi tabaaraka wa taala pas-pas gi ñu war a am ci moom ak ngëm-ngëm gi ñu war a am ci moom wa huwa te ñun de xam nañ ne moom boroom bi naa mooy suñu boroom wa rabbukum te mooy seen borom te mu wana naa wala naa te ñun ñeel nañu amaaluna suñuy jëf suñuy téere jëf comme lam waxoon fële ne lee mbooloo la boo xam ne xad xalat romb nañ te yéen ñii wala su ñoom la ñeel lañu jëf te yéen yi la ñeel li ngeen fàggu te kenn du leen laaj ñoom la nga xam ne moom lañ doon jëf kon nag ñu ne waxaat wax joojale wala naa te ñun la ñeel amaalu naa suñuy jëf walakum te yéen waa ahlul kitaab yi ci yahud yi ak nasaraan yi yéen la ñeel amaalukum seeni jëf ak li ngeen di fàggu ci kaw suuf di ko liggéey wa nahnu te ñun nag lahu mukhlisun ngir borom bi tabaaraka wa taala dong moom lañuy ñuy sellal suñu jëf ñi de am taquluun wala laajal ma leen ndax yéen da ngeen di wax yéen yahud yi nasaraan yi. alhamdulillah lii mooy dëgg-dëgg moom la ñuy wax waaye ab laaj lañ leen laaj waaye mooy laaj la boo xam ne daa fekk ñoom jullit ñi leen koy laaj te boroom bi leen koy laaj kenn ginu koo xam ne loolu la ñuy wax mu ne waaye am na walla yéen ndax yéen da ngeen di wax naan inna ibrahim ne seydina ibrahim alayhi salaam wa ismaila wa isxaaq ak seydina ismail ak seydina isxaaq wa yaqub ak seydina yaqub wal asbaat ak sëriya ñoom ñooñu alayhimu salaatu wassalaam kaanu yéen daal da ngeen naan ñoom dañoo nekkoon huudan ay yahud aw nasaara yahud yi ne ñoom ay yahud lañ woon kercaan yi ne ñoom ay kercaan lañ woon xul waxal yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam laajal ma leen ñoom yahud yi nasaraan yoo yelee a antum ndax yéen aalamu yéen a gën a xam boog amillah wala yàlla moo gin a xam loolu lañ leen di laaj ne borom bi moom leeral nañu ci alquran te loolee noonu mu ko leerale ci alquran noonee koo falsifié dañ ko soppi léegi borom bi leeralaat lañu soppi woon daal di koy leeral ci alquran gii muy lislaam ga ñu doon bañ ngir mi di biñ koo feeñal ndax biñ gisee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam meroom yépp di wane ne moom la te woote ci yegg lislaam ñu ne kon ñoom waxu nekku ñoon lool ay yahuud lañu woon ñeena ay nasaraan lañu woon ñu boroom ne waman azlamu kenn anakan moo dàq tooñ waaye waman azlam kenn dàqu la tooñ mimman katama shahaadatan indahu min ki nga xam ne day nëbb ab seede boo xam ne mu nga fa moom boo xam ne seede la bu ko boroom bi seede loo muy téere yañ leen jox daal di leen cay xamal li nga xamante ne nii mooy li jëm ci ci yonent yi ñuy wax di leen waxal lu dul dëgg naan ay yahud lañ woon ñi naan ay nasaraan lañu woon loolu ñoo gën a yëg te boroom di def na ci seen téere yuy wane ne déedéet ñoom ci alxanafiya muy yoon wi nga xam ne daa jéng lépp coow wooral ci boroom bi ci lañu ne woon muy lislaam loolu la ñu nëbb suñu boroom ne kenn dàqu la tooñ wala kan moo dàqa tooñ gi nga xam ne dafa nëbb seede boo xam ne bu ko boroom bi jox mu nekk fa moom min boo xam ne seede boroom bi bu mu ko seedeloo ne ko nanga ko ci jaam yi moom mu ñëw daal di ñi fi newoon ci yonent alayhimu salaatu wassalaam ci yoon wi ñu newoon bu ko defee ñu roy leen gaayañ ko def loo ñoom ñu koy nëbb ci yahud yi chrétiens yi di wax lu wuteeg lool wamallah te nag boroom bi nag nekkul de gis nga ki manat ki nga xam ne kenn dàq koo tooñ moom na xam ne boroom bi nekkul bi gaafilin nekk koo xam ne dafa yëg yi di amma taamaloon ci li nga xamante ne nii moom ngeen di jëf ak ko doxal fii ci kéefër ak di wootewu naan yonent ci lu wuteeg lii lañ newoon alayhimu salaatu wassalaam <coughs> ñu boroom waxati passage bi mu jeexale ko loolu ci wax ji muy wax ci mbiru Seydina Ibrahim ak sëtam yi ak la nga xamante ne nii alayhimu salaatu wassalaam moom lañ gëmoon ca loolu lañ woon te loonee noonu lañ génnee àddina mu ne tilka naka noonee ummatun gis nga lii ma fi wax gaa yoo yële ummatun am mbooloo la de ab xeet la ay mbooloo lañ yoo xam ne xad xalat ñoom de daal dinañ fiy jàll ak la nga xam ne lahaa ñeel na leen maa sabat la nga xamante ne nii ñoom moom lañ doon fàggu mu yonent yoo yële lañ doon fàggu ñoom la ñeel alayhimu salaatu wassalaam walakum kantaa yéen dooy jullit ñi waaye it yéen yahuud yii ak yéen nasaraan lu dul dëgg yow yéen la ñeel maa kasabtum li nga xam ne yéen moom ngeen fàggu ci lu bon ndax defu ngeen fu lu baax wala tusaluna mu waxati ko te kenn du leen laaj amma kaanu yaamaluun li nga xamante ne ñoom lañ doon def kenn du leen ko laaj de léegi nag fii nii moo doon juz'u bu njëkk bi ci suuratul baqara fii nii la yem mooy ci téeram alquraan bi bu njëkk bi boo jógee faatiha di wàcc ñëw juz'u mooy xaaj bu njëkk bi fii nii la yem xaaj bi ci nii muy laaya téeméer bi ak ñeent fukk ak ñaar waaye ñun waxoon nañ la neneen lañ ko dagge woon ngir matal li nga xam ne mooy fanweerul bi ci juzu yi walillahi alhamdu wal minna suñu boroom tabaaraka wa di wax fii mbir moo xamante ne nii tuddoon nañ ko fële ci jotaay yee ñu génn ci li nga xamante ne moo jëm ci wàllu xibla bi di wàllu li nga xamante ne nii fi nga xamante ne nii moom la ñuy jublu waaye waxoon nañ la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom defoon na seize wala dix-sept mois yoo xamante ne nii Jérusalem mooy baytul maqdis ci la doon jublu ba ni nga xamante ne nii nag ci la doon jàllar bi xar kanamam ci asamaan yi noonu le bëgg suñu borom daal di koy def ko Kaabatul sharafa loolu gisoon nañ ko zaadahallahu sharafa léegi nag bi nga xamante ne nii ci la ko suñu boroom defal loolu lële te jotu ko ñaan daal ne ko léegi del wëlbatil sa xar kanam fi nga xamante ne nii mooy ci kaabatil musharrafa nga bàyyi léegi bilaadu sham fii ci al quds bo léegi nekkatul seen qibla yow ak ñi nga xam ne ñoo la gëm di jullit ñi léegi nag ñi nga xamante ne nii gaa yi nag daal di mer surtout yahuud yi nga xam ne ñoo dëkkoon foofu le madinatul munawwara ala saakiniha afdalus salaati wassalaam ñu mer di protester ko xunnu ko waa naan lii mooy diiney lan tey mu digal leen lii bu subaa mu ne leen baaxul te kat moom mii kat fi nga xam ne xibla bi nga xam ne moo bi gën mooy bi nga xam ne moom mii ci la newoon te ñun ci lañ masa nekk te moo doon xiblaay yonent yi alayhimu salaatu wassalaam lu tax nag mu bàyyi ko fi lii day wan liñ fendi du dara suñu boroom ne waxuñu lu am de ndax keroog bi nga xam ne ci la laaya ba wàcc comme ni nga xamante ne nii bu dee ci li nga xam ne mooy hadiisu sayyidina al-imaam Buxaari ak al imaamu Muslim ibn al Hajjaaj al Qushayri an-Naysaabuuri rahmatullahi alayhim daal di nekk ci yi saxiixayni bu Mawlaana Abdallah ibn Umar dane bi nga xam ne nit ñi lañ nekk di julli fajar fële ca Quba ci la leen benn waay dikkal ne leen yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di nañuy wàcc biig laaya boo xamante ne nii ci moom boo xam ne moo ko wax mu daal di soppi xibla bi def ko ci Kaaba gi ndax bu boobaa nit ñi nag daal di wëlbateku jóge fa nga xam ne fa lañ féete woon mooy saam ci noor bi la nekk ci kaw léegi ñoom ñu daal di wëlbateku ca sud suuf ngir daal wuute daal di jublu fi nga xamante ne nii mooy makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima kanta xadis bi nga xamante ne nii mooy xadisu saydina albara ibn azib radiyallahu anhuma te mu nekk ci saxiixayni foofu dane li nga xamante ne nii mooy julli tàkkusaan la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doon jub doon doon jublu kon nag loolu la woon mooy ne fële moo tax ki nga xamante ne nii al imaam al xaafid ibn hajar rahmat rahmatullahi alayhi mu ne lii nii wuute amu ci ndax waa Quba ñooñu ñoom ñoo doon julli na nga xamante ne nii mooy tisbaar lañ doon julli ñoom fay ñoom ñooy suba lañ doon julli waaye loolu wàccoon na te la nga xamante ne lu jiitu woon ndax nit moo ñëw daal leen koy wax mooy julli bi nga xam ne moom la njëkk a julli moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam ca waa Banu Salima foofale mooy tisbaar la woon léegi nag bi nga xamante ne nii nag fa la jóge foofu bi nga xam ne nag ci la ko njëkk a jullee nga xam ne mooy ji moom alayhi salaatu wassalaam mooy asr la woon mooy tàkkusaan te loolu la mawlaana albara radiyallahu anhu daal di wax kanta xadis biñ la wax léegi muy bal imaamul ibnu umar radiyallahu anhuma ne suba la woon ñooñu waa Quba la woon ca la boroom benn waaye daal di daw daal di leen wax ne yonent bi sallallahu wasallam daal di ñëw ne leen man de maa ngi seede këni de yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal dinay julli li nga xamante ne nii mooy julli jii bi muy julli moom makk la féete léegi nag daal di tu gaa yi daal di tourner daal di def benn fa daaru ñu daal di def benn euh, cercle demi cercle daal di ngir mañ ñëw fu jóge ñu nekkoon ngir ñëw fi nga xamante ne nii mooy ngir féete fi nga xamante ne mooy ci seen gannaaw ndax foofu la Makka daal di féete zaadahallahu tashrifan wa takrima mooy masjidul qiblatayn lool daal